almaru ma'a man ahab muttafaqun alayhi wa fi riwaya qaal qiila linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam arrajulu yuhibbu alqawma wa lamma yalhaq bihim qaal almaru ma'a man ahab kon al imaamul haafiz an-nawawi di wax ci garab gi ñu nekk ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'alaa maskanahum wa ma'waahum buntu garab numéro quarante-cinq ñeent fukk ak juróom chapitre wala buntu eh, eh, quarante-cinq hadith jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadith numéro trois cent soixante-sept mu doon xadiis sayna Abu Hurayra bi mu yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ar-rajulu ala diini xaliilihi falyanzur ahadukum man yuxaalil voilà léegi nag tey mu ñëw ci xadiis numéro trois cent soixante-huit mu ne waa Nabi Muusaa xadiis mu ngi koy jële ci Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari gis nañ ko moom it ci bunt bi radiyallahu anhu anna nabiyya kene yonente bi alayhi salaatu man ahabba lay bi muttafaqun alayhi imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo mu ne fi riwaaya am na ci beneen lu ñu solo xadiis bi qaala dane foofu le Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu qiila nee na dañu ne lin nabi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu góor gi da yuhibbul qawma day sopp nit ñi ay nit wala maa yalhaq bihim waaye nag jotewu leen ci ay jëf de deful comme ñoom de mais sopp na leen qaala yonent bi alayhi salaam ne ka ko laaj almar'u nit ki daal ma man ahabba day ànd ak ka mu sopp xadis bi ak xadis bi ci tegu bu Seydina Anas ak xadis bi mu ci tegaat Seydina ah, Ibn Mas'ud benn la même chose la ñuy wax waaw <laughs> dafay xëy na yow tàmbale mu ngeen nelaw <laughs> laaj question bul tiit ndànk rek bul tiit duru garaaw piégé wu ma la xaris bu mel nii gisuñu ko woon xalaatal tuuti rek xaris bu mel nii al mar'u ma man ahabba <laughs> tontul <laughs> voilà noo gisoon nañu ko xadis numéro dix-neuf <coughs> ci ci baabu tawba ma ne la ah fay nag mooy deuxième buntu ci téere bi yaay loolu daa yàgg loolu mooy première baat bi nga dugal ci archive mooy waaw xadiis numéro dix-neuf xadiisu kan la wax mooy bi mu ne an Zirr ibn Hubaysh imaamu Nawawi rahimahullah qaala ataytu Safwaan ibn Assaal radiyallahu anhu as'aluhu an al-mashi ala al-khuffayn xadiis boobu bi Sayyidina Safwaan ibn Assaal ba mu koy tontu radiyallahu anhu al-Muraadi waxoon na ca biir xadis ba ndax xadis bu gudd la woon waaw bim ne yonent ne dañoo nekkoon ci tukki kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa baynaa nahnu indahu id naadaahu a'raabiyyun bi sawtin lahu jahwari ya Muhammad yaa ngi fàttala ko waaw lii moom maa ngi koy fàttala ma <laughs> mu ne dañoo ne woon ci tukki rek gekk rek benn kaw kaw woo yonent bi alayhi salaatu salaam ci voix kan lu mu mungu bu waaw waaw nan ko yoo Muhammad <laughs> ah. nan ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw yonent way saa saam tontu ko nahwan min sawti comme ni mu waxe ca kaw na ko um maa ngi nii kopp moom ne yow jëlal maa ngi si naa Safwan ne man a eey kaw kaw eey way hakka um min sawti na ko eey looy def nii wàcceel sa kàddu ne woon nga wuye ni dama ne sax fa innaka dëgg dëgg yow mii et tere nañ leen yaa hë inda nabi yow ci ci présence u xadaraay yonent bi saa saa présence yonent bi saa saa saa saa nefi nga ko yuuxu ni wuqat mu li daanaataa et eh, tere nañu lii ah <laughs> fa qaala na kaw kaw bi nee na wallahi la ardom wat naag yàlla dara du wàññi sama kàddu nga naan ma la <laughs> waaw léegi nee kaw kaw bi ñëw ne qaala al arabi ne yonent bi saa saa almar'u yuhibbu bi mu àgsee ci almar'u yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim waaw ne ko waa nit ki da ngay soppu nit ñi ta jotewu leen ci ay jëf qaala an-nabi yonent bi saa saam ne ko almar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyaama nit ki day ànd ak kaabu sopp bésub taxawaay ah waaw nga dégg de lii kay ma man kay bi nga nee waa ji ba mu yuuxoo ne yaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko haa um maa ngi fàttali ko kay lool kay maa ngi naan ci saa waajo xoola muy mel ni ku fa ne woon waaw mel ni ku fa ne woon waaw yal na woon noonu yal na yal na yal dëgg ci mag te mu defal ju ko ñun ñëpp ah, waaw léegi mooy nag eh, nga ne waa loo ci jublu ma ne ah saxaaba bi kese wul moom moo soppeeku te boobu taxawoon nañ ci cinq fichier la woon avant dernier fichier bi ci lañ traité woon al mar'u ma man ahab yawm al waaw mooy numéro vingt sept fichier numéro vingt sept ci archive premier bi njëkk dugal numéro un foofu fal lii nii ñuy wax nekk woon foofu lañ ko indi kon nag moo tax ñun nag newuñ fi di xuus di loo xam ne joroon nañ cee xuus way <laughs> waaw numéro vingt-sept boo demee foofee di ko fa fekk waaw boo fay dem di ko fa gis insha allahu taala waaw foofee boobu gisoon nañu ko kon nag moo tax kon duñ ci wax duñ ci wax dara voilà waaw hadis dix-neuf quarante-six minutes la ñu jëloon laata ñuy dugg ci li desoon ci hadis bi te amaa gisoon nañ la ko jiitu woon moo tax duñ ci yàgg ndax lépp luñ ci doon wax waxoon nañ ko foofu almar'u ma man ahabba yawm alqiyama waaw kon sayna dane kon imam al muttafaqun alayhi te ne al imam al bukhari ak al imam muslim ñoo ko solo léegi laaj bi mooy est-ce que ko solo bële sayna safwan la bii sayna abu musa wax nañ la am na ñeen ñetti xadiis yu ñëw Seydina Anas ak Seydina Ibn Mas'ud yuy wax la même chose te booba boo fàttale ko boo fa demee di nga dégluwaat loo xam dañ tout waxoon nañ la xadiis Seydina Anas yii ne daya daya yonent bay saasam si dama génn yonent bay saasam dafa génn ñaan ci buntu jàkk ji am benn kaw kaw bu ko woo waaw ba keroog ba Seydina Anas ne keroog kon kontaanu ñu lu mel liñ kontaan keroog ndax man damaa sopp yonent bi alayhi salaam sopp Abu Bakar sopp Seydina Umar Umar radiyallahu anil jami' ta jotewu ma seen jëf may am yaakaar nag borom bi boo dañoo moom yawmal ñoom yawmal qiyaam ba ñu ne woon ñun de amuñu sikki sàkka yaakaar bu rafet biñ am ci suñu borom bu dee kaw kaw bii jóge fee àndul sax teggin yi mat fekk ko yonent bi alayhi salaam di ko yuuxu naan ko yaa Muhammad moom la yonent bi alayhi wax lii ne ko nit ka kamu sopp lay àndal yawmal qiyaama nan la ñuy wax ci ki nga xam ne mooy xaadimu rasuulillah ki doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Seydina Anas ibn Maalik loolu de mooy njortu gu rafet gu ñu am suñu borom dari nag borom bi kenn du taxaw naan lii am na li dogg déedéet déedéet loolu yëfu borom bi la waaye suñu njortu gu rafet mooy loolu lañ. loolu insha allah borom bi dina ko defal Seydina Anas radiyallahu taala anhu kon hadis bi bu Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi est-ce que ko solo lañ naan non seen seen al imam Ahmad moo leen di fekk al imam al-Bukhari rahimahullahu taala première njàngat wàllu taxriij bi mu ne Abu Nu'aym gis nañ ko fan yi ci jotaay bee ñu génn. muy al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi Abu Nu'aym al-Ahwal rahmatullahi alayhi al-Kufi qaala mu ne haddathana Sufyan mu nekk ñu nettal mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq az-Zuhri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash Eh, eh, mu jëla ko ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawla moom it al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abi Waa'il moo ko jëlee ci Abu Waa'il musnad waa Kuufa la Shaqiiq ibn Salama gisoon nañ ko Abu Waa'il Muxadram ah fekk woon na jamono Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye jotu koo gis waaw Abu Wa'il al-Asadi moom it al-Kufi an Abi Musa te Seydina Abu Musa Kufa la mujjoon nekk mu ngi noonu al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu muy Abdallah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qila lin-nabi gis nga waaw mooy riwaaya bi mu wax ci suuf ne qiila wa fi riwaayati imaam Nawawi qaala qiila linnabi mu ne kon qiila linnabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim qaala almaru ma man ahab voilà mu ngi noonu lii mooy bi ci suuf léegi gàntaal imaamu muslim abul husayn rahimahullahu diale moom imam muslim <laughs> rahimahullah ni mu indee xadis ba ka xadis bi eh, dafa am ay kii dafa am ay mbir yu ci nekk <laughs> moo tax imaam Muslim mu ko solowee mooy est-ce que Abdallah parce que dana Abdallah kese ñenn ñi ne Abdallah ibn Mas'ud la ñenn ne non Abdallah ibn Qays mii la mooy Abu Musa al-Ash'ari loolu imaamul Hafiz ibn Hajar leeral na foofu ne dëgg la riwaay yu bari Abdallah bi am na yu leeral ne yeneen yu ñëw na yu junju ne Abdallah Abu Musa mii lay wax na Abdallah ibn Qays la tur comme Abdallah ibn Mas'ud mais sauf que imaamul Buxaari yi soloo na ko yeneen te ñeneen soloo nañ ko yoo xamante ne ni Abdallah ibn Mas'ud ci boppam dañoo soloo ñeneen boobu du imaamul Buxaari yoo xam ne moom ci boppam daa nekkale xadiis mel ni te moom buñ joyaloon Abdallah loolu mooy li ëppoon li am waaye fii li ëpp ci riwaay yi dañ ne dañoo wane ne ibn euh, Abdallah ibn Qays al yi waaye sauf que liy dëgg ci mbir mi mooy imaam al-Hafiz ibn Hajar mooy ñaari càllale yépp dafa dëgër ci ñoom Abu Wa'il da koo jële ci Seyna Abu Ibn Mas'ud waaye jële na ko ci ki nga xam ne mooy Abdallah Abdallah ibn Mas'ud waaye jële na ko ci Abdallah ibn Qays di Abu Musa al-Ash'ari moo tax xool imaam Muslim daa dajale lépp comme que adet <laughs> mu ne moo tax haddathana moo tax hadith Seyna Ibn Mas'ud bële bu ñëwee daanaka même chose bi li ñuy wax fii moo am foofu rek moo taxoon sànq maa ngi résistant mais lii ko ci boole benn yoon rek mu jeex euh, boole leen ñoom ñaar loolu nekk na lu ma doon xalaat mooy xadiis ñetti xadiis yi yëpp mais comme que saxaaba yi dañoo wute moo tax nañ def rek ñu doon def kon mu ne haddatha kitaabul birri was-sila wal aadaab baabul mar'i ma'a man ahabba mu ne haddathanaa Usmaan ibn Abi Shayba wa Ishaaq ibn Ibrahim muy Usmaan ibn Abi di frère ibn ki nga xam ne mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan Abul Hasan al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Ishaaq ibn Ibrahim muy ibn Makhlad Ishaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim al-Hanzali Abu Yaqub mooy ibn Raahawayh an-Naysaabuuri al-Marwazi an-Naysaabuuri mu ne ñaari sëriñ yi yëpp ci laa ko jëlee ñoom imaam Muslim qaala mu ne Ishaaq sama sëriñ bu njëkk bu mujj bi di Ishaaq ibn Rahawiya Ibrahim ibn Ibrahim dane axbarana xabaare wa qaala kanta sama sëriñ mu njëkk bi de Usmaan ibn Abi Shayba moom dane haddathana nettali ku nekk kàddu yi nga wax wuute na mu ne kan ñoom ci kan lañ ko jëlee Jarir bi Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir ibn Qurt Abu Abdillah al-Kufi juge la woon qaadi an al-A'mash moom it juge la woon gis moom kii la woon ibn Mihraan ah, an Abi Waa'il gis nañ ko sànq Shaqiq ibn Salama man abdillah mu jëla ko ci abdillah voilà mu léegi fii nag la nit ñi kii ne ñii ne abdallah ibn mas'ud la ñii ne non abdallah ibn qais la abu musa al-ash'ari waaye mu ne an abdillah annahu qaala qaala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fa qaala te lii hadith bi imam an-Nawawi dendi hadith bi ñu nekk bi ci tegu trois cent soixante ñu ngi trois cent soixante-huit trois cent soixante-neuf Seydina Anas hadith Seydina Anas trois cent soixante-dix hadith Ibn Mas'ud hadith lii nii la indi texte ay texte bi jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasulallah kayfa sallallahu alayhi wa sallam kayfa tara fi rajulin ahabba qawman wa lamma yalhaq bihim qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mar'u al mar'u ma'a man ahabba voilà mu ngi noonu kon mu ngi nii lii nii la ñëwee moo tax imaam Muslim ca suuf mu ne xoolal ca suuf mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba frère ki ñu ki ma njëkk a nettali petit frère ki ma muy euh, Usman ibn Abi Shayba frère Abu Bakr ibn Abi Shayba nettali na ma wa Abu Kurayb ak sama beneen euh, sëriñ bi di Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb al-Hamdani al-Kufi sëriñu waa kutubu sitta moom ñu ne ñoom ñaar ñii ñëpp nee nañ haddathana Abu Muawiya ki leen nettali mooy Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di Abu Muawiya al-Kufi moom tamit rahmatullah ala al-jami' moom Eh, mu ne xaa taxawal mu ñëw wa haddathana ibnu Numayr mu ne ibnu Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani al-Kufi Abu Abdurrahman nettali ñu tamit man imam Muslim qaala mu ne haddathana Abu Muawiya kon ñetti sëriñam yi yépp Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb ibnu Numayr ñoom ñépp ñu ngi ko jëlee ñu ne nettali Abu Muawiya wax nañ gis nañ sax Muhammad ibn Khazim rahmatullah alayhi wa Muhammad ibn Ubayd ak Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Umayya Abu Abdillah al-Kufi al-Baghdadi rahmatullah alayhi ñoom anil A'mash mu jëlee Sulaymaan ibn Mihraan gis nañu sax naan Shaqiiq muy Shaqiiq ibn Salama ah, muy euh, Abu Waa'il al-Asadi Abu al-Kuufi rahmatullahi alayhi foofu mu ne an Abi Muusaa qaala ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun fa dhakara bi misli hadiisi Jariir an al-A'mash mu noo tudd lu mel ni hadiisu Jariir bu jëlee ko ci A'mash loolu loolu la Imaam al-Haafiz doon wax. mais affaire bi lenn la mooy gis nga xadis bi Abu Wa'il di Shaqiq ibn Salama da koo jëlee ci ñaari saxaaba yi ñoom ñëpp Kuufa lañ ñëwoon muy Seydina Abu euh, Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ak ki nga xam ne Abdallah ibn Qays di Abu Musa al-Ash'ari ku nekk ci ñoom ay ci ñoom la ku nekk ci ñoom da koo jëlee ci ñoom moo tax mu nekk nii voilà kon affaire bi loolu la kon ci gàttal nii lako ko imaam yi daal di soloowee léegi nag kon. hadis bi wax nañ la kantaa njàngat yi lëkkaaleem peut-être ñu wax lëkkaaleem kese ak suñu bunt yi mooy comme que nit ki moom ka mu ka mu àndal kon nag xoolal kan ngay sopp boo fi soppee mudminu xamr nañ ko fi waxe woon koo xamante ne day sax di naan sàngara léegi nga kombale mel ni moom yéenay ànd ah waaw dis-moi ton ami je te dis qui tu es voilà loolu moom waxu yonent bi alayhi salaam ko gën a waaw ñoo bokk <laughs> wax ma sa xarit ma wax la koo doon déet al mar'u ma'a man ahabba mooy lool nit ki lii mooy gën a nit ki ka mu sopp lay àndal waaw waaw bu moo taxit eh, eh, boo fi soppee ay clochard yoo xamante ne lu leen neex la ñuy def ay bandi yow premièrement bu dee def nañ toñaange yow la njëkk perquisitionné waaw xaritam yi la seet imaginer ñu ne waa ji daa rey ay nit gis nga yow ay xaritam la ñuy njëkk la ñuy mettre sous écoute dem seen kër yi seeti leen da est-ce que du làqu ci seen bi ba pare ñoom ñëpp ñu mettre leen en garde daal yóbbu leen ngir déglu leen ba pare képp kuñ ci war a setal ñu setal la après nag ku ci say mbir wóorul ñu ñu ñu ñu ñu ñu yokk garde à vue waaw parce que lan yaa xaritoog moom yéen a ànd yéen almar uma man ahab da ngay ànd ak moom <laughs> léegi leen ñu juuk leen jàpp leen yéen ñëpp juuk leen yóbbu leen biir nungu siin te defu ngeen dara xamaguñ la la ndaw tax parce que yow waaja def <laughs> yow moom nga doon àndal moo tax <laughs> waaw waaw waaye nag boo àndeek ku baax nga ñëw gaa yi di laaj ah kan moo ànd ak sëriñ diw waaye ñu ne ñun de ànd gaa ni ñëw leen commencé leen a teral takat sëriñ diw ak seebo waaw yéen a ko fii xaar ñu commencé leen teral lu tax almar umar man ahab <laughs> waaw kon loolu la gaa dañ lay sopp parce que buñ xamee ni saway cheikh bu mag dañuy wax kii ñooy ànd si ñoo dëkk gars yi dañ lay commencé bëgg rien parce que yow dañoo xam da ngaa takk ci cheikh ba <laughs> waaw al mar'u ma man ahabba voilà loolu rek yawmal qiyaama tegoon na ko ci fële léegi kon nag la kon dëkk kon kon seetal kan ngay waaw waaw bu dee ñi ngay sopp moom te ah, lii ahlul xayri lañ la wax baabu ziyaarati ahlil xayri di toog ak ñoom di leen ànd ñoom di leen sopp kon nag fexeel sopp ñooñu boo bëggee baax lëkkaale mag suñ alhamdulilah bunt bi soppal waa yiw waaw waaw soppal sopp ko la ci yëkkati waaw même bu dee say jëf àggul ca li ñuy def di lay yëkkati waaw yi ma ne bu ñu duggee walillahi al masalul ala <laughs> ñun bu ma duggee ci TGV yow nga dugg ci train normal mooy train fret yi <laughs> ñu jëm Paris ñu tegu ci ta ci raay bi <laughs> ligne TGV bi fii ligne raay normal yi fee nga dugg fee ma dugg ci TGV bi ku njëkk àgg mais foofu man dinaa àgg une heure cinquante sept la koy def diggante Lyon ak Paris tray bële ma boo quatre heures de temps di nga ko jël lu tax parce que ki ma war la waaw boo bëggee rek yow lool ki lay yëkkati soppal ñu baax ñoom la ñoom ñoo lay yóbbaale même bu dee ne yow ginoo jëf lu baax waaye dugg ci beneen raay normal bi <laughs> waaye ka àndal a tax moom TGV la àndal moo tax TGV bi la xën yamu naan xër TGV train normal bi du ko def waaw moo tax mu raw waa danay raw kon nag ka nga ka nga topp loolu mooy wax ka nga sopp waaw nekkee di sopp ñoo xamante ne jaru ñoo sopp ay actrice ki acteur ki ay showbiz man ah yonent bay sa sam nee na ka nga sopp ngay àndal de ya yaakaar naa ne ku ñu ne woon sawaye kii nga sopp bëgg nga boo deewee ngeen ànd booy dee mu nga mu taxawu la quoi ay ah, attention <laughs> waaw loolu nag kon jar naa seet kon seetal kan ngay sopp saway <laughs> waaw waaw loo xamante ne nii booy dee bëggoo mu jege la kon nag fexeel ba bul ànd ak moom kon al mar'u ar rajulu yuhibbu al qawma wa lamma yalhaq bihim waaw nit ki day sopp nit ñi de nit ki nit ñëpp waaw moo tax ñooñu la ñooñu dañ leen di sopp moo tax ak ñaan la ñaan borom bi mu may la nga sopp leen waaw waaw ja'alana allahu min alladhina ah yuhibbuuna kullu maa euh, euh, kii lan la ko Cheikh Ahmadul Xadim am na nu mu ko waxee <laughs> ba muy wax ci nit ñu sell ñi ak bañ di leen di di ñaawook ñoom ndax man aada li waliyan waaw képp koo xamante ne nii dangaa nekk di euh, bañ di noonoo li nga xamante ne mooy ku baax paranob yàlla mooy yow na la leer ne yow moom liy xew mooy euh, borom bi dalay euh, euh, déclarer guerre waaw ba mu waxee seen yu baax ya ak seen melo ya ak nañu mel mu ne ja'alana allahu min alladhina yusaddiquna kullama yubduna ja'alana allahu min alladina yusaddiquna kulla ma yubduuna wa qaadana li hubbihim jami'a wa hubbi man kana lahum muti'a voilà mu ne ja'alana allahu yal nañu borom bi boole min alladina ca ña nga xam ne yusaddiquna dañuy dëggal dong kulla lépp loo xam ne maa yubduuna ñoom nitu yàlla yi nitu borom xam-xam yi feeñal nañ ko borom bi jaarale na ko seeni loxo waaw waqaadana li hubbihim jami'a mu tamu wommat ñu yóbbu ñu may ñu ak cofeel ak bëgg gu leen di bëgg moo leen seen amul ci xaj ak seen kii waay yow kii pël la kii tukulóor la kii wolof la kii séeréer la kii arabe la kii indonésien la non non sopp ñépp képp koo xam ne nitu yàlla la ñu sopp la waaw waqaadana li hubbihim jami'a waaw sopp leen yow waaye wa hubbi man kana lahum muti' sopp képp koo xamante ne daa nekk di leen topp nekk ci seen wu yoon kon yal nañu ko borom bi may ndax la yenente bi alei saa moo ne al mar'u ma'a man ahabba moo tax Seydina Anas wax wax ji waxoon ñu fàttale ko waaw kon nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadith Seydina Anas hadith numéro trois cent hein trois cent soixante-neuf hadith bii waxoon nañ la ba ñuy tudd hadith bee bu Seydina Safwan di dellul foofee c'est pareil fii kon mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu anna arabiyan qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mata as-sa'a qala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma a'dadta laha qala حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم kon hadis bi wax nañ la mook hadis bi ñu joge ak hadis sayna Safwan ibn Asal ba fële an Zirr ibn Hubaysh <laughs> benn lañ ñoo niroo waaw te tuddoon nañ hadis bii booba mu ne waan Anas kon hadis bi imaamu Nawawi ne ñu ngi koy jële sayna Anas ibn Malik radiyallahu anhu xaadimu rasulillah sallallahu ku dëkk ca àll ba xaala daa ñëw ca kaw ba daa ñëw wax li rasulillahi wax ndawal yàlla li sallallahu alayhi ne ko mata saa waa yonent ba lay saa saam kañ la saa <laughs> waa bés kañ la yonent bi yooyu doo ko wax <laughs> sallallahu alayhi <laughs> qaala lahu rasulullah yonent ba lay saa saam ne ko ma a'dadta laha mais loo ko waajal uslubul hakim waaw waaw loolu ci balaaxa dañ koy toppatoo waaw mooy yow nit ki day ñëw laaj la loo xam ne xam nga ne lii nii njariñam du loolu mu xam loolu nga la nga delloo ko loo xam ne lu koy koy loo xam ne fa la njariñam ne waaw mu ne xaa waa ji yonent saasaam ne ko ma a'dadta laha ana lan nga waajal saa bi ngay laaj waala waaji na ko hubballahi cofeelu ki yàlla dong laa ko waajale da wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xaala nee na yonent saasaam ne ko anta yow ma ahbab da ngay ànd ak ki nga xamante ne ni moom nga sopp <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu waaw <laughs> mu ngi noonu lay lay la la nekk nii sa way di la ko wax nii sa way oh. léegi mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari rahmatullah alayhi ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima daal nañ koy bokk solo mu ne wa hada kanta xadiis bii nag ma la indil nii man imaamu Nawawi lafdu muslim mooy kaddu yi nga xam ne imaamu muslim rahmatullah alayhi moo ko soloo nee waaw léegi nag mu des mu des mu ne wa fii riwaayatin lahuma waaw waaw léegi nag am na ci beneen riwaaya boo xam ne ñoom ba léegi ñoom ñaar ñoo ko soloo foofu mu ne maa a'dadtu laha waa ji dafa ne yonent bi saab saab kaw kaw bi man de waajaluma ko min kasiiri sawmin laajaluma yawmal qiyaam ci barik woor wala salaat du bari julli wala sadaqa du caagante na ay saraxe walaakin nii waaye li am ba def uhibbu allaha wa rasuula damaa sopp yàlla azza wa jalla wa rasuula wa ndawam sallallahu alayhi wa sallama kon nag nan la ko al imaamaani ash-shaykhaani daal di solo al imaamu Muslim ibn al al imam al-Bukhari Muslim laaj bu njëkk bi mooy est ñoom doo ko solo ñu ne al imam Ahmadu daal dina koy solo di seen sëriñ naka noonu seen mbokku taalibe al imam Abu Dawud al imam at-Tirmidhi rahmatullahi al-jami' al imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ko ci buntu yu eh, ana ban la ñaa ana ban dégg nga maam ndong lu ñaa lii dane lafzu muslim la voilà nañ jël wa fi riwayatin lahuma comme ça bu imaamul Bukhari wooku ci kitaabul adabi baabu alaamati hubbillahi azza wa jalla buntu mooy teggin yi buntu mandarga yuy wane ne sopp yàlla mi nga xam ne màgg na tedd na màgg na mu ne haddathana abdaanu mu ne ki ñu nettali mooy abdaan muy abdallah ibn usman ibn jabala ibn abi rawad abu abdurrahman moom moom ci ki muy jële mooy ibn mubarak wala rawad ki <laughs> ki abi ibn abi rawad abu abdurrahman al-ataki al-marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarana moom lay jële ci lu bari nag waaye tey ci keneen la jële mu ne axbarana abi sama baay moo ma nettali kuy baayam di Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawaad al-Utaki rahimahullahu ta'ala al-Marwazi wa an Shu'ba mu jële ko ci Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Utaki al-Azdi Abu Bistaam amirul mu'minin al-Basri rahmatullahi alayhi an Amr ibn Murrah mu jëloo ko ci Amr ibn Murra ibn Abdillah ibn Tariq ibn al-Harith Abu Abdillah al-Kufi al-A'ma rahimahullahu ta'ala an Salim ibn Abi al-Ja'd moo ko jëlee ci Salim ibn Abi al-Ja'd Rafi' Abu Asma al-Ashja'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik ñëw Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mata as-sa'atu ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ma a'dadta laha qaala maa a'dadtu lahaa min kathiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqatin walaakinnii uhibbu Allaha wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam qaala anta ma'a man ahbabta voilà noonu la koy Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax kaw kaw bi léegi nag aywa waaw beneen bi la indi na bay naa ci imaamul Buxaari ba léegi ci kitaabul ahkaam nag ah, baabu al qadaa wal futyaa fi tariiq foofu mu ne Seydina Anas mu ne bayna ana wan nabi sallallahu alayhi wa sallam xaarijaani wax nañ la ko sànq bi ñuy wax bële di génn min al masjid fa laqiyana rajul ci la ñu benn waay daje inda suddatil baab ci buntu juste rek ci buntu bi booy génn buntu jàkka ji fa qaala mu ne ko ya rasulullah mata saa mais dawal yàlla saa saa mais saa kañ la xam nga ñuy wuute nag kaw kaw bële kaw kaw bu Seydina Safwaan bi da rek ci tukki lañ ne woon voilà kii nag moom waxoon nañ la ko boobu ne wuute nag kii ndax kii moom beneen kaw kaw woo xamante ne nii moom ci jàkka ji buntu jàkka ji la daje jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam <clears throat> mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mata saa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma atata laha fa ka'anna ar-rajula istakaana mel ni waa ji daal di toroxlu wàcc gi ba pare nag summa qaala mu ne ya rasulallah ma atatu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqa walakinni uhibbu allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam qaala anta ma'a man ahbabta gis nga nii la ko imaamul Buxaari daal di indi gàncax gi imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul birri was-silati wal aadaab baabul mar'i ma'a man ahabba mu ne haddathanaa Usmaan ibn Abi Shayba wa Ishaaq ibn Ibraahiim mu ne te gis nañ leen ñoom ñaar sànq. mu ne Ousmane ibn Abi Shayba di grand frère Seydina eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba Ousmane ibn Muhammad ibn Ibrahim gis nañ ko sax Abul Hasan al-Kufi wa Ibra wa Ishaq ibn Ibrahim mooy ibn Makhlad Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abu Yaqub al-Marwazi an-Naysaburi Ishaq ibn Rahwiya qala Ishaq akhbarana wa qala Ousmane haddathana Jarir muy Jarir gis nañ ko sànq Ibn Abdul Hamid moom gis nañ ko sànq al-Kufi juge loon al-Qadi an Mansour moo ko jëlee ci Mansour di Mansour ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab al-Kufi as-Sulami rahimahullahu ta'ala moom moo ko jëlaan Salim ibn Abil Ja'd gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaam al-Bukhari Abu Asma al-Kufi al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala qala haddathana Anas ibn Malik qala baynama ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kharijayn min al-masjid falaqiyana rajulan 'inda suddati al-masjid faqala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa a'dadta lahaa qaala ka-annaka anna ar-rajula az-zakaan ar-rajula az-zakaan thumma qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa a'dadtu lahaa kabiira salaatin wa laa siyaamin wa laa sadaqatin walaakinnii uhibbu allaha wa rasuulahu qaala sallallahu alayhi wa sallam fa anta ma'a man ahbabta léegi e, xoolal Seydina Anas dafa bo e, e, kanta nga ne mais yow bii daa niroog bee mais Euh, kii yi nu tudd euh, Imaam An-Nawawi gis nga du gàtt la ci indi voilà ne hada lafdu Muslim voilà léegi nag ci beneen bi la doon waxe ne euh, bi bim jaar ci même bunt boobu almaru ma man ahabba mu ne waa ji bi ko yonente mi alei saatu salaam ne ma antadlaha qaala hubbullahi wa rasuli sopp yàlla ak yonentam bi alayhi salaam laa waajale yawmal qiyaam waaw saa waaw yonente bi alei saa salaam ne ko fa innaka ma man ahbabta yow de di nga ànd ak ki nga sopp qaala anasu saydna anas radiyallahu anasu saydna anas ne fama farih naa ñun sahaaba yi di dëgguñu woon ba'dal islaami faraha ginnaaw bi ñu duggee ci l'islam way contentement content gu toll ni asad bu gën a tar min qawli nabi ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi wax ne fa innaka dëgg-dëgg yow maa man ahbabta da ngay ànd ak ki nga sopp qaala Anas sayyidina Anas ci la waxee ne radiyallahu anhu fa ana man uhibbullaha damaa sopp yàlla azza wa jalla wa rasuulahu topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa Abaa Bakr sopp naa sayyidina Abu Bakr wa Umar sayyidina Umar radiyallahu anhuma fa arju am naa yaakaar lool an akuna ma'ahum ma nekk ànd ak ñoom wa in lam a'mal bi a'maalihim même bu dee jëfuma comme seeni jëf kon nag mu ngi noonu hadis bii wax nañ la moom itam dañ lay delloo la nga xam ne moom lañ waxoon ci hadis Seydina Safwan naa Asal ci numéro 19 ci baabu tawba voilà voilà boobu it waxoon nañ ci lii ba duggoon ci hadis Seydina Anas bii nii waxoon na li ñu waxoon sànq tamit ci riwaay bi léegi nag ñu jeexal ci hadis bi nga xam ne moo ñoo bokk li ñuy wax muy hadis bii nga xam ne moom moo ci déggu muy hadisu Seydina Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu kon kon lëkkaale ma bunt bi d'abord mooy mooy biñ jóge rek na nga seet kan ngay sopp comme que ka ngay sopp moom moom ngay àndal na bañ a sopp ñu baax ñi nga seet ci ku tus nga jëm da ngay tos ko rek waaw da am problème ah. am bokkal bokkal moo tax iman la waaw diine l'islam diine mahabba la diine l'amour la diine bëgg soppal ñu baax ñi borom bi xëcc la ci seeni daraja même bu dee ne defoo li ñu def voilà mais boobu soppee ñu bon ñi yéenay ànd ëllëg ah wal iyaazu billah ñu bari waaw yaa laytanii di dàq waaw <laughs> yaqulu rabbi gis nga boobu àndeek ñu bon ëllëg noonu la waaw. ooy woy borom bi <laughs> qaala qariinuhu rabbana maa atghaytu ñuy xuloo waaw ak njëriñ rabbana arinal ladayni adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina li yakuna min al asfali waaw yooyu di waaye gaa yi nga xam ne dañ doon soppante te yàlla taxul wala di ànd ànd yu yàlla taxul di mooy yàlla yowmal qiyaam lu ñëw dañ naan rabbana ay suñu borom dañuy dugg biir safara ba pare di rëccu na lii suñu borom ay nalla day yow na ñu wan ñaar ñi nga xam ne ñu ne amal laanaa ñoo ñu sànq ba tax ñu teere safara tey nii. wuy borom bi ñu ngi lay ñaan nga wan leen ñu xam ne dañu ngi safara wan lay leen ñu waaw bu ko defee bi na jigi ta bokkoon ci jinne yi ka jinne ba ñu doon sànq nit ka comme nag bu benn nit a ñu bari man na nekk ñu bari ñu la sànq wan ma leen ay jinne yu bari beew loola waaw naan dalaa am ñoo xam ne sama rawxaan yoo xam ne ñoom laay waxal ñoo may defal samay mbir ay ginne kese waaw ñu lay defal liggéey yu bon ñu naan sa waay ak ay sëriñ sàngam baax na ba du kook lu mu la wax di nga ko gis waaw ginne ba ko xam ne moo koy defal yu yéesi wooyee ëllëg dag naan ay yàlla te wan ma ko najaaluma bu ko defee gis nga ñaar ñoo ñu réeral ci ginne nit ñi ah ñu dëkk suñu dëkku tànk yi ndax safara ku la gën a féete suuf a metti ñu teg leen ke suñu ndëgg di leen tëj daale ñu gën a ci biir safara si yàlla way yàlla may ñu loolu way li yàqu naa ngir ñoom ñaar ñu bokk minal asfal yi ne ñu gën suufe biir safara ndax darkul asfal xooñu safara cin la ca gën tàng gin cee metti mooy fa xooñ mooy safara nag kon <laughs> yàlla bay may ñu ñaar ñooñu wan ñu tëdd leen ñu gën dugg ci suuf <laughs> gis nga waaw fekk affaire yi jeex na jeex na foofu xuloo lu mu fa jariñ lu ko jariñ dara kon nag léegi bi ngay dund nii na seet kan ngay bëgg anta ma man ahbabta ki nga sopp moom ngay àndal ëllëg fii ci àddina ak alaaxira kon nag lëkkaaleem ak suñu bunt bi nañ sopp waa yiw bu ko defee borom bi xëcc ñu seeni jaral ja'alana allahu min alladhina waaw waaw wa qaadana bo li hubbihim surru wa wommat ñu ci seenu wo soppu leen jami'a wa hubbi man kana lahu muti'a amin kon nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci kon hadisu 370 muy hadis Sayyidina Ibn Mas'ud yi yëpp ñoo niroo wa an Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman wa lam yalhaq bihim faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam almar'u ma'a man ahabba muttafaqun alayhi kon xadis bii la ci al imaam al xaafid daal di teg gis nga an-Nawawi xadis yi yëpp gis nga ci même ren alhamdulilah la jëm léegi mu ne kon waan Ibn Mas'ud mu ngi koy jëlee ci Ibn Mas'ud tudd nañu xadiis bi sànq alhamdulillah Ibn Mas'ud Ibn Ghafil Ibn Habib Abu Abdirrahman al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne annahu qaala nee na jaa dafa dikk rajulun benn góor ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko ya rasulallah mais dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kayfa taqul ana lan ngay wax fii rajulin ci góor goo xam ne ahabba qawman dafa sopp ay nit walam yalhaq bihim waaye jotawu leen ci ay jëf sopp na leen waaye moom la ñuy jëf ci lu baax moom aka leen a sori fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla li ne al mar'u ki nga xamante ne nii mooy nit ki maaman ahabba kii mu sopp lay àndal muttafaqun alayhi ñaari che ñaari sëriñ ñu mag imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko solo gis nga sànq liñ nga wax ci train bi xam nga train bi waa ji toog ci TGV bi kee toog ci train normal bi kan moo ci def effort ku nekk daa toog rek mais ki mu sopp te sopp ko te mu dëgër te mu sax ci ñoom li a def liñ doon def lu baax lañ ne ca lay demee mu ko vitesse kooku lay demee mais pas moom vitesse am sinon moom amul vitesse waaw. <laughs> ka lay may nga nekk ak yonent bi alayhi ci yonent bi alayhi salaam la bul yaakaar ne yow la moo tax Seydina Anas ne man damaa sopp yàlla sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam sopp Seydina Abu Bakr sopp Seydina Umar radiyallahu anhuma tax xaajumaa def li ñu jëf waaye am naa njort ci sama borom ëllëg mu boole ma ak ñoom kon nag mu ngi noonu kon ban effort nga def affaire bi kay fadlullahi la nañ ko ci ñaan kon nag laaj bi mooy kon première lu ñuy jàng ci hadis bi ñan ñoo ko solo est ce que ñoom kese la ñu ne la seen sëriñ moo leen fekk al imaamu Ahmad al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci kitaabul adabi buntu bi ñu gisoon sànq boobu baabu alaamati hubbillahi mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id waaw moom dañ nañ Jamil mooy tay quoi <laughs> ibnu Tarif ibnu Abdillah Saqafiyu Abu Raja al-Balkhiyu al-Baghlaniyu rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Jarir gis nañ Jarir sànq Jarir ibnu Abdillah Jarir ibnu Abdul Hamid man Abdillah Jarir <laughs> Abdillah ko mooy saxaaba bi al-Bajaliyu kii Jarir ibnu Abdul Hamid ibnu Jarir ibnu Qurt gis nañ ko sànq Abu Abdillah al-Kufi moom ji doon al-Qaadi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash mu jële ci Sulaymaan ibnu Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu Euh, al-Kufi rahimahullah an abi wail gis nañ ko Shafi'i ibn Salama muxadram fekk woon ne dundu yonente way sasam ne dabu ko annahu qaala gisu ko qaala qaala mu ne qaala Abdullah ibn Mas'ud mu ne ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud gis nga fii dafa leeral moo tax sànq imam al-Bukhari kii imam al-Hafiz ne c'est que imam Abdallah bële nga am ne foofu riwaaya bi ñu gisoon mu ne Abdallah kese ñu bari ne non lii ñii Ibn Mas'ud ñii ne non Abdallah ibn Qays Abu Musa mu ne parce que Imaamul Bukhari maa ngi doon wax sax non du Imaamul Bukhari ñeneen ne Imaamul Bukhari ci boppam mooy bii dafa solo woon nga ne Abdallah ibn Mas'ud leeral ko. te am na yeneen riwaaya te ñeneen ñu solo wuy leer Abu Muusa comme ni imaam Muslim daal di waxe woon kon nag mu ngi noonu mu ne ko naan xaala Abu Waa'il mu ne qaala mu ne nee na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman wa lam yalhaq bihim fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al mar'u ma'a man ahabba voilà mu ngi noonu <laughs> nit ki ka mu sopp lay àndal léegi kon mu ngi noonu léegi kanta imam muslim waxoon nañ la hadis boobu moom moom la indiwaat keese moom lañ gisoon bi ñuy gis bu Seydina Abu Musa al-Ash'ari numéro 368 loolu la indiwaat saase wu si dara moom al imaamu muslim abul husayni rahmatullah alayhi ci la na woon ci kitaabul birri was-sila wal aadaabi baabu al mar'u ma'a man ahabba mu ne haddathana mooy même càllale ba Usman ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Ibrahim waxoon nañ leen Usman bële mooy grand frère u ibn Abu Bakr ibn Abi Shayba waaye wa Ishaq ibn Ibrahim mooy Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim al-Hanzali Ishaq ibn Rahawiya qaala Ishaq akhbaranaa wa qaala Usmaan haddathanaa Jarir gisoon nañ ko Jarir ibn Abdil Hamid moom lañ gis sànq alhamdulilah mu ne an al-A'mash mu jëlee A'mash al-Kaahili an Abi Waa'il Shaqiiq ibn Salama an Abdillah waaw Ibn Mas'ud ñii booy la ñenn ñeneen Ibn Mas'ud ñii ne non waaye bii Ibn Mas'ud voilà kon mu ne annahu qaala jaa'a rajulun ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qadara fi rajulin ahabba qawman wa ma yalaq bihim qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al mar'u ma man ahabba <laughs> mu ngi noonu léegi kon gis nga lii li ñu wax fee yëpp moo ci nekkat kon xadis baa ngi nii <laughs> lii la lëkkaaleem mooy lëkkaale ñaari xadis yi ko fii ànd ak moom deel seet ki ngay sopp laa wax <laughs> na nga seet ki nga sopp de ndax ka nga sopp moom ngay nekkal ëllëg boo bëggee nekk faw yiw waa yiw di nekk na bokk Euh, ndax ak waa yiw waaw mais boo waaw bu dee rek gërëmu la waaw defal nag ku la neex nga àndal nga seet waaw booy teeri ci lu bon yaa ko yettal sa bopp bul jooy lu dul sa bopp voilà kon nag mu ngi noonu de ab ànd dañ koy seet muraqabatul ahra al al abraar yi lañ la wax mais pas di ànd ak ñu baax ñi mais pas muraqabatul ashrar di ànd ak ñu yées ñi ba pare dem te yenn yi kotuwaayante duggante ak yooyu moo tax bële ar-rajulu ala diini xalili falyanzur ahadukum man yuxaalil bu Seydina Abu Hurayra amoon solo moom yii dañoo am lëkkaloo ndax ka ngay lekkandool ak laa yàqul ta'amaka wala yaqul ta'amaka ta'amaka illa taqi ka ngay toogal di lekk ak noom moom saa su ne di di di di di di di partager moo ko po bu yàggee wala am ndax wala yu mel noonu bu yàggee da ngay am ay jikko waaw léegi nag na nga seet nag kooku kan la voilà boo fi newee lu ñëw rek nga ne ko foroox di ànd ak ko la neex na nga xam ne poubelle taw bi waame bu ñëwee salte salte yi nii yóbbu yëpp lépp di ko ramasser te bu boobaa nag ah di nga rëccu jamono joo xam ne rëccu doonu la jariñ dara kon nag nit ki na seet moo tax yeneen tubaab yi saabsaab ne waa ji ah le fait que waa ji nit ki de sopp na ay nit waaye jëful lu mel ni ñoom lañ jëf loolu ci dara waaye li am solo mooy na sopp gi dëggu te nag loolu moo tax <laughs> oh sopp yeneen tubaab yi saabsaab dara gi nu ko moo lay transcender daal di lay yëkkati ci ay darajaat yoo xam ne ku la mayoon milan nga ko mënoo koo am bu doon sopp ànd ci voilà kon nag mu ngi noonu moo tax euh, mu ngi noonu. moo tax nan la saxaaba yi rawe mooy sopp gi ñu sopp yonent bi saa saam kenn seen gannaaw soppu ko noonu <laughs> woon joxe seen bakkan yi waaw lan la borom zajrul qulubi wax ah <laughs> ne ne dañoo xëccoo waaw maan waaw dañoo xëccoo tanaaza'ul mawta maan kanamu yonent bi alayhi salaam naa wax allahu ñoom ñoom ñoom bi ah yooyu ay wax kese la waaw li koy wari mooy diineem ji yi ñu digal rek nga xamante ne yenn yi sa néeg ngay nekk war koo mën a def ñu gën koo sori di rey sunna seeg yooyu nu ñu neexee yow yaakaar nga ne kooku fépp bu la waxee ñu naan yeneen tubaab yi sax muy tëb tëb. kooku dese naa dëggu ci moom waaw wal iyaadu billah kon nag yal nañu borom bi may lii mahabba gi nga xam ne mooy tax ñu ànd ak alhabibul mustafa alayhi afdalu salaatu wassalaam ëllëg kama qaala sayyidina anas ibn malik ah ñun de wax dëgg yàlla sopp nañ yàlla sopp nañ yonente bi alayhi salaatu wassalaam yal nañu ko borom bi may ñu dëggu ci ñun sopp sahaaba rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ak ñun ñu baax ñi même bu dee ne xaaju ñoo def la ñu def waaye nag di am yaakaar que ne borom bi boole ñoom ñoom